fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil arba'iin ba'dal mi'a wa an Kaladata bni wa an Kaladata bni Hanbal radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa daxaltu alayhi wa lam usallim faqaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam irji' faqul assalaamu alaykum a adxul rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasan kon al imaam al xaafid an-Nawawi muy indi xadis bu mujj ñeenti xadis la woon ci suñu buntu bi wala ci garab gi suñu tool bi suñu garab gii ci tool bi rahimahullah bi baabul istinaan wa aadaabe buntu bi wax ci yëglu ak nu yëglu muy chapitre cent quarante ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis bi nga xam ne moo doon huit cent soixante-douze mu woon wa an Rid'i ibn Hiraash rahimahu llahu annahu qaala haddasanaa rajulun min banii aamirin annahu ista'zana ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fii bayt fa qaala a alij dañuy wax alij dañuy wax alij aussi wala alij <laughs> alij ndax mën naa dugg wala alij wala alij kese waaw yooyu yëpp day euh, yu ñu mën a wax la léegi kon ñu war a gis xadis bii nga xam ne mooy bu mujj bi te mooy ñaareelu xadis bul fàtte le imaamu Nawawi rahimahullah waxoon bi nga xam ne ci la doon traité masalaay est-ce que dañoo war a yëglu ba pare dooru nuyoo wala dañuy nuyoo ba pare dooru yëglu mu ne nag li xadis yi wane li gën a dëgër mooy dañuy nuyoo ba pare dooru yëglu te ñaari xadis yu wér jëli nañ jël toxoon toxale nañ ko ci yonent bi alayhi salaam benn bi moom lañ gisoon bii weesu mooy hadis 872 wa an Rib'i ibn Hirash ak bii mu ne wa an Kalada ibn Hanbal mu mu ngi jële ji saxaaba boo xam ne Kalada la tuddoon waaw euh, am na ñoo xam ne Kilda lañ bind mais du Kilda rek Kalada comme ni nga xam ne borom Awnul Ma'bud sharh Sunan Abi Dawud loolu la wax ne nag kalada kalada boobu nag bi fatahaatin voilà mooy kalada ay kalada waaw kon mu ngi noon kon du kilda du kilada du loolu mais kalada tibnu Hanbalin mu ne kon mu ngi jële ci kalada di doomi Hanbal waaw rahimahullahu ta'ala wa anhu sahaaba la woon annahu qaala nee na ataytu nabiyya damaa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ko dukkalee fa daxaltu alayhi ma dugg fam ne woon ma ñëw du fekk yonent bay fam ne daal di dugg <laughs> walam usallim mais nag nuyoo ma ah, damaa ñëw rek ne sëroox daal dina dabaj daal di dugg man <laughs> bi ma defee noonu fa qaala nabi yonent saa sallam ne ma nag irji' ne ma delluwaatal fa qul assalaamu alaykum a adxul mu ne ko delluwaatal boo demee ba fa nga jóge woon mooy ca <laughs> nga ne assalaamu alaykum a adxul nga door a nga nuyoo assalaamu alaykum yàlla na jàmm nekk ci yéen est que mën naa dugg vous me permettez voilà <laughs> ah, est que vous me permettez <laughs> waaw demal boo foofu nga laaj a adxul mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko Abu Daawuda wa Tirmidi mu nekk al imaam Abu Dawud moo ko solo na ko noon al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' wa qaala mu ne imaamu at-Tirmidhi nag mu ko solo dana hadithun hasan dana hadith bi hasan la léegi laaj bi mooy est-ce que première njàngat mooy fan lañ est-ce que ñoom dong ko solo ak nan lañ ko solo ñu ne la déedéet sëriñ al imaamu Abu Dawud di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu hanbal voilà comme kalada <laughs> ah kalada ibnu hanbal imaam ahmad ibnu maamam hanbal hmm? eh, du ma même chose de attention de <laughs> yéen wolof yi <laughs> waxoon naa ban occasion sax laa ko doon rappelé siira bi moom leer na ma est-ce feneen bu ma ko rappelé doon xamatuma fan la waaw ah, benn sëriñu wolof bon du sëriñu sant de mais bon sëriñu la boo xam ne bon am na côté xam-xam lañ ko xamee waaye <laughs> waaw comme quoi léeg-léeg euh, affaire yi mën na romb sa suufu kii bi doo ci bàyyi xel <laughs> fekk mu doon waxtaan euh, euh, li ma ci jaaxal mooy waxtaan la boo xam normalement bu ñu war a préparer la ndax télé télévision la woon RTS <laughs> xamantuma ndax un bi la wala deux bi nag ah muy wax ci Muhammad ibn al Eh, taalibe imam Abu eh, Hanifa boobu an-Nu'man ibn Thabit an-Nu'man ibn Thabit mooy Abu Hanifa voilà Abu Hanifa mooy dàkkantalam mais an-Nu'man la tuddoon taalibeem bi kenn ci ñaari taalibe mi gën a mag muy Muhammad ibn al-Hasan moom la doon wax fekk imam Shafi'i la doon wax ak bay waxaale yu mel noonu di waxaa di ko tuddaale eh, mais comme mu ne Muhammad ibn al-Hasan rek daal di ne ibn abi ibn abi Talib <laughs> am naa Xasan bee ko ci yóbbaale al-Xasan Ali ibn Abi Talib rek mu jël Muhammad ibn al-Xasan Ali ibn Abi Talib loolu manu la nekk <laughs> waaw mooy jamono jooju euh, koo xam ne taalibe la woon ci imaam euh, Abu Hanifa naka noonu euh, al imaam Malik jël na am na Muwatta u Muhammad lañ moom jëlee na Muwatta ci ki xam ne mooy imaamu Malik voilà <laughs> imaam Malik sëriñam la en Euh, bi mu jógee ci imaam Abu Hanifa mu ñëw ci imaam Malik jàng si jël si li nga xam ne mooy Muwatta comme ni ko nit ñi doon jël si léegi mu ne rek moom Muhammad ibn al-Hasan boobu ash-Shaybani la moom mu ñëw rek ne ibn Ali ibn Abi Talib loolu moo tax bul gis Kaladat ibn Hanbal bi ak imaam Ahmad ibn Hanbal nga ne kon de xanaa moo kenn la du kenn ah non non non non non <laughs> te imaam Ahmad tamit Shaybani la ah <laughs> comme comme clé <laughs> mais kii Kalada dina ñëw ci ay mbiram léegi kon mu ne an Kalada ibn Hanbalin mu ngi jële ci dañuy wax Kalada ibn Hanbal di wax Kalada ibn al-Hanbal la moo tax yenn yi dafa def ci version imam Riyad kaw an an Kalada ibn al-Hanbal te noonu la ko imam Ahmad damit jële dane anna Kalada ibn al akhbara voilà léegi kon ñoom ñoo ko solo imaamu Ahmad imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alal jami' al imaam Abu Dawud ku ci nekk ci ñoom benn bërëb kese nga ko al imaam Abu Dawud mu ngi ci awwalu kitaabil adabi baabu kayfa al-istizaan mooy fiñ nekkoon hadis bii la njëkkoon indi bi ñu gis bii weesu. waaw bunt boobu mooy hadis bi moom buntu boobu lañ gisoon hadis bii ñu jógee an rajulin Euh, euh, kii Rib'i ibn Hiraas mu jële ci benn góor min Bani Aamir xadis boobu bii la imaamu Abu Daawud njëkk indi door tey teg xadis boobu boo demee ci sunan bi mu ne haddasanaa ibnu Bashaar mu ne ki ñu nettali mooy ibnu Bashaar di Muhammad ibnu Bashaar ibnu Usmaan ibnu Daawud ibnu Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafiz ñu xame woon ko ci Bundaar sëriñu waa kutubu sitta qaala mu ne haddasanaa Abu Aasim mu nekk ñu nettali ma Abu Asim di Abu Asim ibn Makhlad ah, mooy <laughs> moom Abu Asim dàkkantala mais dax ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Ibn Jurayj mu nekk ñu nettali mooy Ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdil Aziz Ibn Jurayj moom maama mu sori lañ koy maamaatam lañ koy dàkkante laan ko Ibn Jurayj sinon moom Abdul Malik Eh, maamam la maamam lañ koy dàkkantale ibn Abdul Aziz ibn Jurayj mooy ben maamam maamam bi voilà Abdul Malik la tudd baayam di Abdul Aziz maam ji di ibn Jurayj ñu koy dàkkantale al-Qurashi al-Umawi mawlaahum rahimahullahu taala almakkiyu rahmatullahi alayhi ha imaamu Abu Dawud mu ne xaaral ma ni la beneen càllale mu ne wa haddathana ta hadis bi nettali nañu ko ba léegi Yahya ibn Habib mu Yahya ibn Habib ibn Arabi al-Harithi ñii ne Shaybani la Abu Zakariya al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Rawh mu nekk ñu nettal mooy Rawh bu di Rawh ibn Ubadah ibn al-Ala ibn Hasan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad ñii ne Abu Abbad al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ibn Jurayj moom na ngi sànga nawo qool axbarani Amru ibn Abi Sufyan mu nekk ma nettali axbarani Amru ibn Abi Sufyan bi Amr ibn Abi Sufyan ibn Abdurrahman ibn Safwan ibn Umayya ñi sëtu Safwan ibn Umayya la si nañ gis kalada lan la bokk ak moom ah, al-Qurashi al ta'ala al-Makki Amr ibn Abi Sufyan Abu Sufyan doomu Safwan ibn Umayya saxaabu boobu nga xam ne laa keroog daal Safwan moom liñ ko fi gis <laughs> <laughs> <laughs> waaw moom kii sëtam la amr ibn abi sufyan ibn abdurrahman ibn safwan ibn umayya kon amr boobu moo nettali noo nettali dong mu ne ibn juray xabaare na man dong amr ibn abi sufyan anna amr ibn abdillah ibn safwan kene amr di kii eh, ñoom ay cousin lañu mu ne moom moom moo nettali al-makki al-madani mu ne moom ne axbarahu moo ko xabaare an kalada tabni hambalin muy jële ci kalada di doomi hambal kalada ibn hambal kan mooy tirmidi dina ko wax hmm? eh, kalada ibn hambal eh, wala kalada ibnul hambali ñi ne bon abdallah seen diggante malik ñi ne ibn mulayka la ibn kalada al jumahi al radiyallahu taala anhu eh, eh, <laughs> moom frère sœur frère kii la Safwan ibn Umayya ñoo moo Safwan ñoo bokkoon yaay voilà papa lañ bokkuloon <laughs> voilà mooy frère maternel wu la Safwan saxaaba bu boobu ñu yàgg di wax rek <laughs> ah Safwan kii nii rakkam la waaw ñoom ñoo bokk yaay léegi nag moom kalada euh, Canada léegi te ma magam moo ko yónni Safwaan Canada mu ne mu ne am na Safwaana kene Safwaan ibnu Umayya de ba'athahu ila ila ila rasulillahi sallallahu bi bi labanin wa jadayatin wa daghabis voilà hadith li nga nii la <laughs> mu ne Canada ne Ibn Hanbal radiyallahu anhu mu ne am na Safwaan magam bi di Safwaan mi bokkal yaay ta bokkuñ papa radiyallahu anhu ibna umayya di doomi umayya ba'athahu moo ko yebal yónni ko ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi labanin muy ab kado bu mu ko doon jox fekk makka la woon waaw yonent bay saat saam dina am yenn riwaay dina leeral looy ne mooy bii ñu nekk ne bi a'la makka ci kaw makka waaw fa la yonent bay saat saam ne woon waaw fekk mooy mais après fekk Safwan tuub moom lay wax nii dina ko wax <laughs> hein fekk ta Safwaan doon dóor a tuub waaw léegi Safwaan eh, eh, yónni rakkam bi jox ko soow moom la naan bi labanin ci soow moo xam ne wajadaayatin wajadaaya eh, mooy soowu soow lépp loo xamante ne nii mooy ci doomu li nga xam ne antilope wala biche lañ koy wax mooy façon yooyu rek mooy bëyu àll voilà dañ koy wax bëyu àll seer waaw le fer yooyu nga xam ne seen kii day gudd seen seen béjjén yi waaw mais yi ay antilope ñii naan faon moom tamit dañ koy woowe faon faon ci français <laughs> hein kon loolu noonu moom nee na moom loolu noonu la kii wala biche hein am na naan mooy gazelle bi rek mais mooy façon boobu noonu mooy xeet yooyu quoi léegi am na ñoo mën a ñàlli sawaay ci àll bi <laughs> bi azab yu voilà le faon li nga xamante ne mooy bëyu àll rek wala bëy léegi mu utal ko li nga xamante ne ne soow boo xam ne soow wajadaaya boo xam ne ci ñoom ci loolu la ko ratte woon mooy ci bàyyi ma boobu la ko ratte woon wa dagaabiis dagaabiis mooy ay courgette voilà dagaabiis eh, moo tax eh, eh, imam borom Awnul Ma'bud mu ne dagaabiis jam'u daghbuus hmm? wa huwa saghirul al qissa mooy mooy li tuuti mooy courgette yu ndaw yi voilà courgette nga xam ne euh, lu baax la euh, lu baax ci euh, santé la nekk ñam goo xam ne bu gaay xam la ah mu indil ko jox ko loolu la ko jox am soow ak ay ay courgette <laughs> wan nabi sallallahu alayhi wasallam bi ala makka fekk yonent bay saa saa mu ngi ci kaw makka voilà fa la nekkoon fa la fa la installé woon xam nga yonent sallallahu alayhi yoneen saa salaam non billahi li ci yéen mooy bu ñu doon amul fen amul kër googu dal moo tax keroog bi ko bi ñuy dem bi bi ñuy ubbi ji <laughs> Makka léegi euh, euh, kii moo ko wax euh, nu mu tuddati alxibbu ibn alxibbi Usaama radiyallahu anhu ko mais yoneen saa saa salaam mais yoneen saa salaam boo duggee Makka fan ngay dal fan. Ah, wa hal taraka lana rabi'un euh, non non euh, hal taraka lana aqilun min rabi' <laughs> mu ne ko fan laay man dama fa am dara ma kaw fa dara est-ce que nañu fa benn pak benn pukus wala benn pak buñ mën a dal amoon waaw parce que nonoy bàyyam ak yooyu ci Abu Talib la Abu Talib après rab euh, aqil moo fa newoon yoroon mbir yi taa yooyu tuubagul magu Seydina Abu Ali ibn Abi Talib aqil ibn Abi Talib moo yoroon affaire yi ba pare affaire yi bon bradé woon na ko te moom boobu tuubaguloon après le tuub bi saa sam di ñëw Makka waaw mais amatuñ ko dara mu ne ko istaqil dañu faa mooy man aw ma fa dara moo <laughs> xoolal yeneen ci bàyyi saa saway dëkk bi mu juddoo bu fay ñëwaat amu fa dara <laughs> non loolu lool lool lool c'est non yonent saa salaam billaahi day nu ma kii moom mooy mbindeef moo xam ne yàlla du koo bind ngir boppam daal jeex na bindu ko ndax affaire yi yooyu gars yi symbole ah, lan kilifa ko jiite jullit ñépp te amul dara Makka ñu ubbi Makka amu fa dara bi mu ko ubbee noonu dem bi muy ñëwaat aji amatul amul woon fu mu dara ay tànt lay def ci ci ci ci kii yeeg mais kër goo xam ne dañ naan ici c'est la maison du prophète nekk amut <laughs> man nañ la nag moo mooy fa mu dëkkoon laata ba mu nekkee Quraysh laata mu fay mu fay jóge di gàddaay waaw loolu man nañ la nag bërëb sàngam la lool mais après dafa amatul dara moo tax mu ne Usaama wal taraka lana aqilun min Rabaa est-ce aqil <laughs> moo ndax aqil baal nañu benn pàkk boo xamante ni ah bu ma mën a dëkk loolu est am na loolu amul mooy <laughs> non billahi cettt rasulu alamin daal <laughs> non mais c'est que il faut foog naa masoon nañ ko fi wax mooy il faut nga kii affaire bi te hadis ba muttafaqun alayhi la mooy faran ko xam ñu ne la xoolal <laughs> buñ jëloon lenn ci suñu sëriñ si ah te comparaison bi c'est pour juste ñu ñu jël suñu xalaat xalaat ak bi quoi xam naa sax jëli nañ ko quoi mais ngir mu gën a dal ci suñu kii yi ñu ne la euh, ban ban exemple laa la war a jox ñu ne la diw mooy yu yu suñu léegi pour mu leer quoi. xalifa général <laughs> des tiijaan wala des murid mais Touba Touba bu fa kër a non Touba sa moom moom bu mat moom Touba yëpp amul amul fa kër day nekk ay fenn tay mu ngi fii suba mu ngi fee ginnaaw suba mu ngi kër jàngum wala mu ngi tànt fangam wala waaye loo xam ne moo ko wawal boppam amul loolu nag naan saa yow <laughs> loolu kay xam nga ne wala la waaw kay boo comprendre ne te fee la ginoon a grave yonent bay sa sam nga xam ne ñii dañ koo moo moo moo moo féete diine ji tamit <laughs> diine ci moom lay génnee ngir mu nekk diine l'islam ci moom lay jaar ngir mu nekk li ñu yàlla jàmmaloo waaw kon nag yonent bay sa sam fekk mu ngi kon Seydina ki euh, Kalada mu ne Safwaan kon daf maa yónni jox ma soow moo mais jox ma ay courgette fekk yonent bay saa saa mu ngi bi ala Makka mu ngi ci kaw Makka au nord de la Mecque waaw ci bëj bu doon tay ci waxu wolof bëj gànnaaru Makka fa la ne woon fa daxalat nee fa daxaltu bi ma ñëwee nag <laughs> yor li ma sama mag ji sax waan jox ah ma ñëw rek dugg wala usallim nuyoo ma fa qaala alhamdulillah yonent bay saa ma irji' dellul fa qul assalaamu alaykum delluwaatal <laughs> mooy génnaatal fi <laughs> après nga ne asalaamaaleykum voilà mu ne wa zalika ba'dama aslama Safwan ibn Umayya mu ne lii nag mooy ginnaaw bi Safwan tuubee Safwan kañ la tuub ay <laughs> wóor na yàlla laawam yow fii mu ne man damaa nekkoon jàpp saa leer ne la lépp loolu kay dara newu ci <laughs> jàppulee rek ma laaj ban problème moo ci nekk ah yow kay daa seetlu fii mu ne kay lii war nga koo xam yoo wax naa la yow Safwaan liñ ko fi tudd hein hein loolu liñ ko fi tudd loolu dafa bari loolu dafa bari kon loolu <laughs> dafa leer quoi mooy eh, mu ngi tuub après Hunayn Hunayn am na ba ñu séddale màng bi Safwaan bi ko yeneen ci bay saasaam bi jox ubbi nañ Makka Hunayn Taif yooyu yëpp Safwaan tuubagul Safwaan nee na yeneen saa salaam ci mangu léegi ñu jógee Taayif ci la doon dem ci Ji'irraana ci huitième année bi ci juróom-ñetteelu at bi ci la yonent bay saa saam doon séddale màngum Hunayn muy butin de guerre bi di ko séddale Safwaan nee na yonent saa salaam te dañul di ma jox. moom laa gënoon a bañ ci nit ñi mais dañul di ma jox di ma jox di ma jox di ma jox ba far moom laa gën a bëgg ci nit ñi mu dugg ci l'islam <laughs> léegi nag après boobu lay wax waaw mooy après xew-xew boobu mooy foofu la Safwan tuube ci la Safwan tuube mooy bu ne wa zalika ba'dama aslama Safwan mooy bi Safwan tuube ba pare wax naa la kon kañ la tuub léegi nag mu ne qaala Amr mu ne Amr nee na ban mooy Amr ibn Abi Sufyan biñ ngi sànq ci àll ibn Abdurrahman ibn Safwan ibn ah, mu ne wa akhbarani ibn Safwan mu ne ibn Safwan nettali na ma muy amr ibn abdillah mu ne nag doomu safwan di amr ibn abdillah ibn safwan ñoom ñëpp ay mbokk lañ amr bi amr ibn abi sufyan ibn abdurrahman ibn safwan mu ne nag waaye nekkal na ma hadith bi ba léegi ibn safwan muy amr ibn abdillah ibn safwan al-qurashi al-qadi al-madani ah. bi hadha ajma an kanada ibn al-hanbal wa lam yaqul sami'tuhu minhu mu ne jële na ko nettali lii lépp ci Kalada te waxul ne jële na ko dégg ko ci moom mu ne ab Daawud mu ne qaala Abu Daawud boppam mu ne imaam Abu Daawud mooy boppam nee na Yahya ibn Habib ah qaala Yahya mu ne Yahya ibn Habib nee mooy Yahya ibn nga xam ne eh, eh, moom dane woon xaawa haddasanaa Yahya ibn Habib ash-Shaybaani al-Haarisiyu al-Basri Abu Zakariya eh, rahimahullah mu ne moom nee na ah umayyatu ibnu safwan walam yaqul sami'tu min kalda mu ne umayya di doomi safwan tawaxul ne dégg naa ko ci kalada ibnu hanbal mu ne wa qaala yaxya kanta sama beneen sëriñ bi nag ah mu ne mu ne moom ba léegi yaxya di yaxya ba léegi nee na ah aydan mooy ibnu habib amru ibnu abdillah ibnu safwan axbarahu anna kalada ibnu al hanbal axbara kene Kalada ibn Hanbal moom moo ko nettali en fait lii li mu bëgg a wax mooy dafa am hadis bi dañ ko nettali yoo xam ne da ngay jàpp ne affaire bi ca ca càllale bi jokkaloowul parce que waxul ne da ko koo nettali am yoo xamante ne nii euh, moom daf ko ko dafa dafa leer mu ne loolu nettali na ko mooy daf koo déggee ci moom moom moo ko nettali waaw loolu lay wax waaw euh, lii nag kañ la xewoon lii fat fa Makka la woon xew-xew bi moo tax am na benn riwaay boo xam ne foofu ibnu Jurayj ji dane axbarani Amr ah dane axbarani Amr ibn Abi Safwan mu ne axbarahu qaala ad-Dahhaak wa Abdullah ibn al-Haarith anna Amr ibn Abdillah ibn Safwan axbarahu anna Kalada ibn al-Hanbali axbarahu anna Safwan ibn Umayya ba'athahu fil fathi waaw bi liba'in wa jadaayatin benn la mooy loo xam ne mooy soow moo xam ne ci wajadaaya wa daghabis wa nabi sallallahu alayhi wasallam bi a'la al-wadi mooy ca kaw xurwa mooy ci kaw mag qaala fa daxaltu alayhi walam usallim walam astazin waaye ma ñëw dugg yëgluwuma nuyowuma fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam irji yoneen sallallahu alayhi wasallam ma dellul fa qul assalamu alaykum adxul waaw nga dellu nga ne assalamu alaykum ndax mën naa dugg mu ne ba'dama aslama Safwan waaw kon mu ngi noonu lii kon loolu al imam at-Tirmidhi nag rahimahullah moom hmm, nan la ko solowe al-imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi moom mu ngi ko indi ci abwaabul istizaan abwaabul istizaan wal aadaab an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi at-tasliimi qabla al-istizaan ah buntu boobu moom la fi indi mu ne haddathana Sufyan ibn Waki' ah, Sufyan ibn Waki' ah, doomu Waki' ah, ibn al-Jarrah waaye moom mi waxoon nañ la ku dëgër la waaye bon ku dëggu la woon waaye nag dañ koo nattoo woon kaatibam bi mooy euh, scriptum bi son secrétaire daal da ko wóolu woon benn dañ naan une dafa amoon une confiance folle ci moom da ko wóolu woon de trop te waa ji wóorul da doon dugal ci xadiisam ñu ngi koy bindal da ci doon dugal leneen boroom xam-xamu jamonoom ak ah ñëw wax ak moom waaw ne ko ah mu moytu kiiwam bi mu bañ waaw mu bañ ne déedéet ndax moom daal nanguwul seen conseil boobu daal moom daal continuer rek am une confiance aveugle waaw wóolu wóolu goo xamante ne mooy katam bi ah nit ñi nag far nag bàyyi ko nag waaw même bu dee sa bàyyi nag bàyyam mooy wakin mu màgg mi mais dara xam-xamu dina màgg leneen waaw dañ lay ànd ak yow di ànd ak yow mais nag xam-xam bi nag parce que bu ñu koy ñàkk di ñàkk suñu lépp waaw mooy lumière bi nga xamante ne moo ñu yóbbu ba ci suñu borom waaw loolu nag moom dara waru la tax koy ñàkk waaw tax ñu bàyyi ay mbiram walla fa saqata xadiisu waaw kon comme ni imaam al-Hafiz wax ci Taqrib at-Tahdhib mu ne kon Sufyan ibn Waki' mu ne kon al-imaam al-Hafiz at-Tirmidhi mu ne nettali na Sufyan ibn Waki' qaala mu ne haddathana nettali na Rawh ibn Ubada gis nañ ko sànq Ah, Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa ibn Hasaan ibn Amr ibn Madhar al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'aala an Ibn Jurayj moo ko jëlee ci Ibn Jurayj gis nañ ko sa Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki rahimahullahu ta'aala qaala mooy Rawh moo ko jëlee ci moom ah qaala mu ne axbarani Amr ibn Abi Sufyaan Abdullah ibn Safwan akhbarahu anna Kalada ibn Hanbal akhbarahu anna Safwan ibn Umayya ba'athahu bi labanin wa liba'in wa daghabis voilà fii dana da koo ah, jox ko soow eh, liba mooy lu ñuy la mooy dafa jël bi at bi parce liba mooy li nga xam ne moom la ñuy njëkk a rat ci loo xam ne mooy euh, kuy door a jur comme euh, gàtt boo xam ne day door a am doom nga njëkk rat boobu moom loolu mooy <laughs> loolu mooy liba waaw wa labanin bi labanin wa liba in wadaga bis ila nabi wa nabi sallallahu alayhi bi a'la alwaadi qaala fa daxaltu alayhi wa lam usallim wa lam astajib ma ñëw ne soroox man kala da sa waay waaye nuyoo ma yëgloo ma fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ay rijeem fa qul assalamu alaykum adxul voilà wa dhalika ba'da ma aslama Safwan qala Amru akhbarani bi hadha al-hadith Umayya ibn Safwan an Kalada wa lam yaqul sami'tu min Kalada imam al lii ma gisoon imam abu Abu Dawud doon ko mu ne hadha hadithun hasanun gharib la na'rifu illa min hadith ibn Jurayj waraahu warawaahu abu aasim aydan an ibni jurayj mithla wa dagaabiis huwa hashiishun hashiishun yu'kal waaw day leeral dagaabiis ay yooxam xam ne genre ñax courgette ñax la waaw ah, mooy yooyu di law rek di di nga koy nekk loo xam ne dañu loolu mooy dagaabiis mooy courgette yi voilà. <laughs> kon mu ngi noonu le euh, léegi kon ginnaaw euh, bi ñu gisee lii kon lii mooy li nga xam ne mooy taxriiju xadiis bi ak ñu ñu ko ndee léegi lëkkaaleem deuxième jàngat lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy mooy liñ jóge xadiis bi ñu jóge bi weesu waaw rajulun min bani amir boobu ñëwee euh, taxaw fële moom daa taxaw ne ah, aliju kii moom moo tane kii kii moom moo gën a ànd ak ay teggin parce que même bu dee xamul li muy def moo tax yeneen saa salaam ne ndaw si yi uxruji izhabi demal ci këli ndax nga wax ko moom xamul lam yuhsinul istizan moom rafetalul xamul ni ñuy waxee fëli lay taxaw naan aduxul kooku même bu dee matul mais moo tane kii yow imaginer ki taxaw fee ne euh, man naa dugg xam nga ko bokkal ki nga xam ne moom daa ñëw ne sëroox daal di dugg moom nuyoo wut yëgluwul <laughs> waaw mooy loolu bi mu ñëwee ñu gis yonent bi alayhi salaam ne ko irja delluwaatal waaw delluwaatal ba pare jàngal ko nag lan ngay wax boo demee boo delloo nga waaye assalaamu alaykum a adxul voilà boo delloo nga ne assalaamu alaykum waaw a adxul waaw gi bi ci riwaay imaamu Tirmidi bii la ñëw moom la imaamul kii daal di indi ci eh, Riyaad bi sinon imaam Abu Daawuda nga ko rek dellul waaw dellul Euh, irja fa qul assalaamu alaykum te loolu waxu ci aduxul imaam abu euh, euh, at-Tirmidhi foofu riwaayam moom aduxul waaw dellul nga wax assalaamu alaykum ne aduxul ndax mën naa dugg kon lii mooy lan mooy li imaam an waxoon tey fàttali ko léegi lii mooy li nga xam ne mooy ñaari xadiis yi ci wér jóge ci yonent bi saa kon ñu xam ne kon li ñuy jiital comme liñ la waxo woon ci suuratu miraas ba na borom bi tàmbalee min ba'di wasiyatin après indi dayn yonent bay sa sam jiital ak daynu mooy det ndax bor moo gën a feddaleku que ab testament waaw testament moom bu mënee nekk ñu def ko waaye ko bor moom amul bu mënul nekk mooy dañ koy def parce ba fekk joxewuñu ko waa ji eh, du ay eh, du seddagul noonu waaw yaramam du seddagul noonu waaw lu yonent bay sa sam waxoon waaw sa xadiis yi naa Jaabir mi nettali waa ji euh, naa Abu Qatada bi ne yeneen saa salaam dafa am ay jamono képp koo xam ne dafa génn àddina day laaj est am na bor bu ñu nee am na bor yeneen tubaab saa saa am ne jullee leen seen ñëw bu dee ne amul bor mu daal di koy jullee nee na benn bés am ko gaañ yeneen tubaab saa saa am laaj ci est-ce que am na bor ñu ne waaw mu ne jullee leen seen néew nee na nag ma ñeewante waa ji te yéene ko ndeysaan julli yeneen tubaab saa saa am na ko jullee mu ne yeneen saa ibn Balduma al ansaari farisu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu nee na man yonent bi alayhi salaatu salaam man Abu Qatada man uh, yonent saa salaam jullee ko léegi man bor bi maa ko gaar maa ko yor quoi maa ko engagé ma léegi maa koy fay yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma yaa koy fay. waaw yonent saa salaam jullee ko nee na yonent bi alayhi salaatu salaam fu mu daje woon Abu Qatada ne ko Aba Qatada ndax fay nga bor bi mu naan ko déedéet ba bés bi nga xam ne ci la dajeeg moom benn bés mu ne ko ndax Abu Qatada fay nga bor bi mu ne ko waaw mu ne al aana barudat jildatu waaw léegi la yaramam bi door a sedd waaw waaw taxoon yàgg nañoo wax ci loolu sa mirage ma ak seneen ak feneen saa bu ñu amee occasion bi mooy ñu bàyyi caaxaan yi waaw yor sa waajur wu génn àddina ah mu am ay bor yoo xam ne kenn ci yéen parewu ngir fay ko te alal yim fi bàyyi man na koo fay te alal joo kër la tudd kër kër kër yéen a fi dëkk parce nee ngeen bu ngeen di génnee torox amu ngeen fi ngeen dëkk kon nag ah te du ngeen ut beneen pexe yéen ngeen xool du ngeen di cotiser yéen ñëpp ku nekk am lu mu joxe ngeen fay ko ngeen ne kenn du ko fay waaye alalam yim fi bàyyi woon nga xam ne balaa dara ñii miraas dañoo war a génne ay borab nga ne bor yooyu kenn du ko fay yow sa baay nekk àllaaxira bar sax yaramam seddagul ndax yéen ngeen di seet seen confort fii ci àddina bi waaw di xool lu seral seen ndigg seen yaram fii ci àddina bañ a ñaq li seen bàyyi def ba am loolu ñaanu ngeen yàlla moom da yéene woon na leen ngeen am lépp li am waaw ngeen jàpp ne yéen manu ngeen am lu mu am ba tax moom mu nekk àllaaxira moom bar sax deram seddagul yéen ngeen nekk fi di xëccoo ay toog Euh, miraas moo xamante ne ba léegi defu ngeen ko fayu ngeen miraas ma moom buñ ko deful lool problème wu ñooñu la beneen affaire ma mooy am na ñoo xam dañuy juum euh, euh, le fait ñu ñàkk miraas ñu naan ñàkk boo ko miraasul nit bu génnee àddina miraasoo ko yaramam du sedd du lool fen yoneen saa salaam waxul lool kooku luy yoonam ci lool bu leen tegoon ci diine xamal na leen jeex na où est le problème léegi wuñ fi nee pour des considération vingt ans wa ngi trente ans mënuñoo fexe ba miraas seen baay wala seen day lool seen affaire la waaw seen affaire u baay newut seen baay loolu ma ci newut waaw deram loolu taxul mu sedd day sedd waaw bu demee lu tax mu sedd day sedd waaw li yonent bi alay saa saa bor la wax bor bor bor bu ñu war a fay fay bu amoon fayu ngeen ko gannaawam loolu mooy tax deram du sedd loolu la voilà kanta bu ñu fayee bor bi moom ngeen ne fi cinquante ans miraasa gu ngeen ba ñu bari faatu fii loolu seen affaire la du affaire u baay bi voilà xamaloon na leen jeex na léegi nag euh, yéen ay ay mukallaf yéen ay doxal wala ngeen bàccoon doxal loolu nag yéen ak lu ngeen ci góre garee daal di koy góob kon mooy yonent bay saat saam fii dañoo wan ne euh, aaya bi même mu dee li mu njëkkee hatta tastanisu wa tusallimu ala aliya moom moom yoneen saa san jàngal nañu nag mais nuyoo bi ngay jëkk waaw assalaamu qabla al kalaam waaw nuyoo laata ngay génne salaam nañ di wax laata ngay wax nuyoo d'abord waaw man badaakum bil kalaami qabla salaam fala tujibu yoneen saa san ne leen fi tàmbalee wax te nuyoowul bu leen ko fay bu leen ko faale waaw waaw buñ ko doxaloon bari na ñoo xam ne kenn du leen faale te looloo war waaw dañ lay woone ay kilifa lañ kat ci wàllu diine ah. mais loo man man jaaxal nañ asalaamaaleykum jamais da nga di wax asalaamaaleykum yàlla waa na nga def ay ay ñu ngi ziar waaye sëriñ bi na ngeen def. lan mooy la asalaamaaleykum wax nañ fi lii fayamoo ah te boo ko fayul faratal biñ ko fay toogal noonu. wala mu ñëw naan naan waaw na ngeen def waay nga naan ko asalaamaaleykum mu mu mu mu mu mu continuer te nee na mooy moo moo moo kilifa la wala yaa <laughs> bi billah kooku tàmbalee wax laata mu nuyoo bu leen baleen ko foofu ngeen xool bu yare woon noonu léegi ñun ñëpp ñu yaru waaw kon waa ji bi mu ñëwee ne soro wax dugg saa salaam dana ko dellu nga ne asalaamaaleykum ndax mën naa dugg. waaw gis fi jàngale beneen liñ fi jàngale mooy booy jàngale ak i teggin comme ni mu ko wax woon ci bii passé kële bi mu ñëwee ne Ali ju mu ne wuti demal nga wax ko kii eh, dafa dugg bi mu duggee pes ko dugg rek dew ko pes tës rek yow ah xamoo nooy def laggal <laughs> waxu ko yoon <laughs> dafa ko rek irja ah, <laughs> loolu tamit dañuy xamee ne correction correction foog mu am waaw ay naan daa bari kersa nag moo tax moom day bàyyi non ko amul kersa ah non non kersa mooy bu dëgg jotee da ngay waxaale da wax dëgg ah waaw mais lépp lu la tere euh, wax dëgg moom tuddul kersa lool koy ruus la te ruus faiblesse la ruus faiblesse la alors kersa qualité la moo tax yeneen saa saa ne woon kersa du indi lu dugg yiw la yati illa bi xayr alxayaa xayrun kull <laughs> waaw yaa ngi <laughs> ah, ah, naa kii eh, eh, amru eh, kii gis nañ ko fan yi Ibnul Husayn Imran ba Bashir ibn Ka'b sawaay naan ko ñun trouvé nañ ci kii ci xikma yi téere yi xikma mu ko yow maa la naan yonent bi sa sa nee na nga dem nga may baal sa këy yii nii <laughs> Imran na <laughs> radiyallahu anhu ah mooy kersa léppam yiw la alors que rus moom rus mooy tax nga gis loo xam ne da nga koo war a bañ nga bañ koo nga bañ naan ba da di xool yenn considération yu tax nga noppi ci loolu mooy rus waaw kersa nag mooy du tee nga wax nit ci dëgg waa ji bi mu dugg see da tamit nit loolu dañ koy jànge benn affaire mooy nit di la defal ci faveur wala di la indil loo xam ne xéewal la du loolu bu xéewal jëm lay indil tax bu defee loo xam ne danga ko war a corriger nga noppi parce ah saa kat yu conséquent la seen di kat ya saa yow da fii ay fan toog xalaatoo looy aña rek am ku sone wala sonewul sax ñëw rek puus buntu kër gi rek dugg yor boolu gi nga dum boolu ceeb <laughs> mu leer na ne dañ la koo yàqal mu dugg ci yow waroo ne alhamdulilah yàlla dikk na après nga bàyyi ko noonu te waroon ko corriger ne dañ ko naan nag eh, xoolal delluwaatal ba ñu biti <laughs> boo delloo fël après nga ne asalaamaaleykum ndax mën naa dugg <laughs> waaw <laughs> waaw loolu buñ ko doon yaree pourtant lu simple la waaw boo gisee ñun woy wolof da dem ci suñu kër yi à Dakar feneen ak feneen xale yi duñ leen xamal dara dañuy ñëw rek dugg ci kër yi faro bus buntu rek dugg sama yaay moo ma yónnee woon yooyu moom dama naan la léegi da ngay delluwaat xoola fi nga jóge nii delluwaatal delluwaatal mool la nga dem ba fële ma ne la waaw kay léegi àgg nga foofu waxal asalaamaaleykum lii <laughs> moom waaw ah am ah, xul ci nag na nga ko ciy boole ndax mën naa duggoo <laughs> loolu moo gën a ma <laughs> yeneen ne saraax duggu mu ne ko delluwaatal yeneen saa sal ne ko delluwaatal boo delloo mu delluwaatal nga wax asalaamaaleykum ba adxul ndax man naa dugg waa ji tamit dégg ndigal loolu laa wax ci hadis de yow buñ la corriger ak koo man di doon amul nga naan bon lu tax ñu may corriger quoi waaw waaw lu tax waa yow mel ni xaw ma affaire yi mel ni dañ maa gën a xam déet ça yaa ngi def lu noonu ñu corriger la tan moo jomb ñu corriger la kii saxaaba la ah taxawal moo raw sa sëriñ ñi ngay tudd yépp leen boole woon ci benn balance moom mii moo leen raw yeneen saa saa na ko génnaatal dellul fi nga si <laughs> delluwaatal nga wax asalaamaaleykum a adxul te moom la waxoon waa ji ci bañoo amir waa ji fa leen a taxaw a moom mën naa dugg yeneen saa saa ne waa kim ngi ko liggéeyal demal nga jàngal kee ne ko eh, na wax asalaamaaleykum a adxul na wax asalaamaaleykum ndax mën naa dugg waa ji dégg ko ne asalaamaaleykum a adxul yeneen saa saa na ko kon agsi <laughs> voilà mooy correction yàgg nañ ko fi wax nit waroo jomb ñu lay ko quoi mais boo defee erreur lan nga bëgg ñu bàyyi la noonu parce que yow yaay diw yaay oustaz bi après boo dee oustaz bi nag boo juumee léegi dañuy bàyyi noonu en plus dañuy bàyyi noonu <laughs> mais dañ lay corriger mais ci ay teggin comme ni ko leen saa sam defee <laughs> après nga mu uti mooy tamit loolu dafa bokk ci njàngale waaw correction du dañuy bàyyi nit ñi rek naan ay seen magu bopp lañ non fii il faut nga maandu il faut affaire yi ku nekk li muy def xamaana loolu la moom loolu la miin déedéet lan mooy loolu la miin yeneen saa sa dëkk na ne xam naa ko waa ji loolu la miin kon nañ ko bàyyi noonu déedéet kon éducation lu muy jariñ bu dee dañuy bàyyi ku nekk di def ñu naan loolu la miin loolu du waxu dara waaw <laughs> waaw kon loolu yi dañ ciy jàngale beneen bi leneen jàngat bu ci am mooy kilifa bu ñëwee ci ab dëkk ab kii ña fa dëkk ñu koy berndeel di ko yóbbul ay ay yàq di ko jox ay cadeau yooyu dafa nekk sunnaa yonent bay saa saam comme bi nga xam ne moom bi mu jógee Makka di door a ñëw Medina waa Medina noonu ñii di ko yàkkal ñii di ko utal ay kii di ko jox ñii di ko kii ñàngam ak nàngam voilà loolu noonu voilà bu ngi nii fii Makka Medina la jóge ñëw Makka nekk ci kaw Makka fi tànt fam dal waa ñëw rek ne saraax <laughs> bi waa ji nee sarax neewul ah dëgg ba mooy mooy dañ koo indil Safwan Safwan da yónnee ay cadeau waaw loolu dafa am solo tamit waaw mais toog rek naan eh non fii ñuy poema waaye loolu mooy lana moom du waxu dara waaw gan dañ koy ganale <laughs> waaw kilifa bu nee ci nja rien que fa la dëkkoon waa Médina dañ ko doon yekkal di ko defal lu nekk dañoo bokku dëkk waaw lan ngay xalaat nag mu ñëw Makka <laughs> Safwan bi nga xamante ne nii sa xam na ni mu Ibnu Umayya daal di yónnee loolu dañ ciy xam ne yónnee nit ki boo manul tamit man ngaa yónnee waaw frère am la yónnee waaw di liggéeyloo tamit ñu ñi nga xam ne du ñuy jaam loolu dara ci newul waaw du day jaam loo waatee ay jaay nangam waaw yu bi ne waaye Safwan lu tax nga may yónni mais yow am ngay tànk ah? loo teree dem non <laughs> loolu lépp loolu lépp mooy manque de savoir vivre ak manque de modestie ak jàpp na yow toll nga foo xam ne kenn warulaa wax dara <laughs> waaw déedéet waaw loolu nga gis Safwan euh, mu nekk loo xam ne lu ama am solo kado euh, yi nga xam ne loolu lu baax def la lu jara bàyyi xel la euh, ci bu kilifa ñëwee ci gox wala yu mel noonu loolu nag wuute nag li nga xamante ne mooy ay fas yoo xam ne moom la ñuy def mel ni ku joxewul mel ni yée da réer foofu wala yow kenn du la kii mbir mi ñëw ba nekk poids bu diis waaw boo manul sax di nga dem def loo manul loolu moom l'islam waxul loolu ah waaw <laughs> waaw eh, loolu l'islam waxul ah waaw moo tax eh, eh, bi bi bi suñu boroom doon wax ne yéen ñi yàlla ah bu leen di euh, ñëw ci kanamu yonente bi alei salaatu salaam lu dul ngeen jiital euh, euh, li nga xam ne mooy ab sarax waaw <laughs> waaw <laughs> léegi bi mu naa yaa ayyuhal ladina amanu hein non du boobu du boobu du du du du du du boobu laa soxla te Seydina Ali ibn Abi Talib ne woon moom am am na lum ci defoon waaw waaye boo après mais mais li gën a dëgër mooy xar loolu insha allah gars yi ko woon a defan ah. waaw mooy yaa ayyuha alladhi suuratul mujaadala woon yaa ayyuha alladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa voilà dhalikum khayrun lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim gis na yéen ñi yàlla bu ngeen ñëwee di déeyante yonent bi saa saam na ngeen jiital kado pa pa mooy eh, pa sarax de par yoneen saa salam saraxa fii tekkul saraxa mooy hadiya zalikum loo zalika loolee xayrun lakum moo gën seen waparta moo gën a laab fa in lam tajidu bu ngeen trouvé wul nag fa inna allaha ghafurur rahim waaw mais loolu noonu suñu borom da koo gaaw yëkkatiwaat sax waaw ashfaqtu man tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taaba allah alaykum fa aqimu ssalata wa atu zakat wa ati'u allah wa rasulahu wallahu xabirun bima ta'malun kon mooy loolu suñu boroom ci loolu sax da koo dindiwaat waaw moo tax yonent bay saa saam loolu bu ñëwee ba nekk mbir mi nit ki mu nekk benn poids nag boo xam ne bu sëriñ bi di ñëw sax ci dëkk bi gaa yi naan ah sëriñ bi de moom waaw jóge Sénégal ñëw Espagne taalibe naan ah sëriñ bi daa daa ut si xaalis kese <laughs> te teewul gaa ñoon di ko wax <laughs> ñoo koy dajaleel mbir yi indil ko nag di sëgg yooyu yëpp xam nga loolu euh, jaamu yàlla taxatul def ngir yàlla taxatul mooy daal manatu la ñàkk rek a ah, comme que ñëw na te mooy ci loolu nag moom du diine waaw loolu nag foo ñu moytu affaire yooyu ba mu nekk loo xam ne moom genre ndawtal goo xam ne boo ko yorul moom yow moom xew wa doo fa dem ut ay lay wax ci lu amul nangam ak nangam sama nangam bi damaa hôpital yi damaa hospitalisé woon moo tax ñëwuma alors que da ñàkk am ndawtal gefe waaw même problème boobu ndawtal yi ci ngénte yi mu dee addiyaay sëriñ si noonu la mujj mel ñoom yooyu yëpp dara baaxul wal iyaazu billah kon nag ci kaw noonu ci laal imaamu daal di tëje li nga xam ne mooy xadiis bi li ñu jàngal les bonnes manières nan lañu ñoo buntu bi nan mooy yëglu ak ay tegginam kon nag ci kaw noonu la ñuy yem ni bii di ñëw ñu jël xad chapitre garab numéro